mu ne ñaari jullit. jàkkaarloo ci seen i jaas yi. buñ jàkkaarloo ci seen i jaas yi. ka rey ak kañ rey ñëpp safara lañ jëm. ka rey ak kañ rey ñoom ñëpp safara lañ jëm. ñoo ko yonent ki rey xam nañ li ko yóbbu safara. ñoo yonent bi ki rey xam nañ li ko yóbbu safara. waaw ki ñu rey nag ko yóbbu safara. waaw ki ñu rey nag moom li ko yóbbu safara. moom it dafa bëggoon a rey. mu ne moom it dafa bëggoon a rey ba dee fekk ko ca rek. xam nga xëy na. yi ji nga xëy na. ni foore. ji nga ni xëy foore. bon nag rey nit mooy rey sa kon nag rey nit moo di rey sa bopp. nañ naan sàngara. xaraamal nañ naan sàngara. ndax dafay tax a tax a def li xaraam yëpp. ndax dafay tax a def mboolem li xaraam. benn jaamu yàlla bu yiw. benn jaamu yàlla bu yiw. mos naa dugg ci néegab jigéen ju bon. mos naa dugg ci néegab jigéen ju bon. jigéen ja sàpp ko mu bañ. jigéen ja sàpp ko mu bañ. te jigéen ja. borom doole nga. fekk jigéen ji di borom doole. mel na ni buur la. mu ne tëj leen bunti néew yëpp. mu ne tëj leen mboolem bunti néew bi. tëj buntu kër gi yëpp. tëj buntu kër gi. kii wala bañ na li ma ko sant moom du fi jóg. kii daal gannaaw lii na ko sant bañ na ko du fi jóg. bu waa bëggee dem. bi bëggee dem. mu ne ko doo fi jóg. mu ne ko doo fi jóg. te defuloo kenn ci yett yi. te defuloo lenn ci yett yi ma lay wax. nga ñëw tëdd ak man ni ma la ko laajee. daan na nga ñëw tëdd ak man ma la ko laajee. wala nga rey kii. wala nga rey kii. wala nga naan sangara. wala nga naan sangara. lu ko may dama lu ko may dinaa la fi tëj. ba nguur gi ñëw ma jébbale la wax ne nga ma doon sàcc ñu tëj la. ba nguur gi ma doon sàcc ñu tëj la. waa ji bëgg a génn. waa ji bëgg a génn. mais daal yi ma wax daal naan sangara ji gën a woyof. ne yi ma wax yëpp rek. naan sangara moo ci gën a woyof. soog sangara sa naan. dal di soog sangara sa nag naan. dal di mandi. dal di mandi. daal di daanu ci ndaw si. ba mandi rek xamatu fu mu nekk mu daanu ci ndaw bi mu jógee daal di daanu ci ko. bi mu jógee ki ko gis rek mu daanu ci kawam rey ko bañ mu nettali ko. naan sangara gi defloo na yi mu doon bañ a def. mboolem naan sangara gi nag na ko yi doon bañ a def loolu moo tax yonent bi wax ne. sàngara mooy ndey ñaaw téef yi naka njaaloo niki njaaloo bu ko xaayee bu ko xaayee bu fekkoon ne xaayewuñu ko bu fekkoon ne xaayewuñu ko góor ni dañuy rayante ci kaw jigéen ñi ni ngeen gis jur gi xeexee ci jur gi kon góor ñi dañuy rayante ko ci kaw jigéen ñi ni ngeen gis jur gi xeexee ci jett bi ci jett bi xeexab jur gi moom jàmm rek la xeexab jur gi moom jàmm rek la xeexab doomu aadama moom musiba la waaye xam ngeen ni xeloo musiba rek ko moo tax yàlla aaye ko. looloo tax yàlla aaye ko. ndax góor ñi bañ a reyante rey bakkan rek lañ bañ. ndax góor ñi bañ a reyante rey bakkan rek lañ bañ. lépp lu yàlla aaye rek. lépp lu yàlla aaye daal. luy far bakkan a nga ci. luy far bakkan a nga ci. ko ngir boppam. ko ngir boppam. aaye na ko ngir ñun. na ko rek ngir ñun. hadis ji na ne. mu ne hadis ji wax na ne. na nga doyloo li la yàlla jox. kon nga gën a riis ñëpp. kon nga gën a riis ñëpp. lu mu am bu ko doyee rek. nit ki li nga xam bu la doyee sëkk. lu am lu bari bari bu ko doyul amul dara. lu mu xam lu mu bari bari bu ko doyul mu mel ni xamul dara. moo tax toujours nga gis. looloo tax toujours da ku bari la lool. ku bari la lool. ku ne xam ne moo gën a ñàkk ñëpp. te ku nekk xam ne moom li muy bari la bari la moo gën ne taxut koo bari la. nga gis koo soxla dara doy na la ko yàlla jox. gisoo mu soxla dara li ko yàlla jox doy na ko set. yonent bi firiyaat na ko ne. yonent bi dal ko firiyaat du wax ne. xoomal duwut bëri le. xoomal duwut bëri le. xoomal mooy xol boo xam ne dafa doylu. yonent bi teg ci mu teg ne rafetal sa digganteeg sa dëkkandoor. képp ku gën. képp ku gën. gën ci dëkkandoo. mooy ku gën ci dëkkandoo xam. ku gën a bon mooy ku gën a bon ci dëkkandoo. képp ki gën a bon mooy ki gën a bon ci dëkkandoo xam. mu teg ci ne bëggalal jullit bu ne la nga bëggal sa bopp. mu teg ci ne bëggalal jullit bu ne li nga bëggal sa bopp. mu teg ci ne wattu leen ree ju bari dafay rey xol. mu teg ci ne wattu leen ree ju bari day rey xol. booboo ci gën a bëri lu jeexital ci lu jamono jii. boobu nag moo ci gën a bari lu muy jeexital. ci suñ jamono bii. ree. ree. dafay rey xol. day rey xol. xol bu dee. xam nga ne xol bu dee. dafay daldi woyofal jaamu yàlla. dafay woyofal jaamu yàlla. bu déggee waat du ko jeexital ci moom. bu déggee du ko jeexital dara. mooy yàlla du ci ragal dara. mooy yàlla mu ñeme ko du ci ragal dara. yéen a ngi rey ju bëri daf koy def. yonent bi sallallahu ree ju bari dina a def. suñ jamono jii nag. suñ jamono jii nag. nga xam ne ay nit a ngi toog. nga xam ne ay nit a ngi toog. liggéeyuñ dara. liggéeyuñ dara. lu mooy sos yoo xam ne. lu mooy di sos yoo xam ne. nit ñi dañ fay daje di fo. nit ñi dañ fay daje di fo. di ree. di ree. di gën di fàtte yàlla rek. di gën di fàtte yàlla rek. te ku gën a nuur ci loolu. te ku gën a nuur ci melo woowu. xol gën a dee. sa xol gën a dee. dootoo fàttaliku yàlla. dootoo fàttaliku yàlla. dootoo ragal mooy yàlla. dootoo ragal génn mooy yàlla. dootoo xemem dara ci topp yàlla. dootoo xemem dara ci topp yàlla. daanaka seetaan ko yooyu. te daanaka seetaani ko yooyu. daanaka mooy liggéey nit ñi léegi. daanaka sax aay. daanaka sax mel na ni xaalis. nit yàlla yi dañ daa daw ko. nit yàlla yi daw ko. gis ko daf lay reeloo mu ñëpp ko fokk mu reeloo ree dafay wowal sa xol ree nag day wowal xol bi léegi nag léegi nag moom dem seetaani pop dem seetaani pop seetaani cinéma dem seetaani cinéma lépp loo xam ne pare nañ ko pour reeloo nit ñi lépp loo xam ne pare nañ ko pour reeloo ca nit ñi pour fàtte loo leen yàlla pour fàtte loo leen yàlla pour ñeme loo leen yàlla pour ñeme loo leen yàlla moom mooy seen liggéey te ñëpp a ngi leen ciy wuyu. loolu mooy seen liggéey te ñëpp wuyu na leen. gis nañu itam jeexit ja. gis nañu it jeexit ja. di ca yàgg toog. képp ku ca yàgg toog. di fanaan a ree ba tëdd jot. di fanaan a ree ba tëdd jot. soo ko jógee la ngay ragal a def ci mooy yàlla dana ji. soo ko jógee la ngay ragal a def ci mooy yàlla dana niiw. loolu la yonent naa wattandiku leen. loolu moo tax yonent bi wax ne wattandiku leen. ree ju bari dafay rey xol. ree ju bari day rey xol. jëlee hadis ne. wax na ci jëlee hadis ne. bu ngeen xamoon li ma xam. bu ngeen xamoon li ma xam. da ngeen reer tuuti. kon day da ngeen di reer tuuti. te da ngeen jooy lu bari. te da ngeen jooyit lu na ne. alquran it wax na ne. alquran bi yéemu ji ngeen di ko dégg. alquran bi yéemu ji ngeen di dégg. defu leen ko muy dara. defu leen ko muy dara. di ree. di ree. bañ di ngoonlaan di foof ne loolu jaaduwut na ngeen jaamu seen borom te na ngeen mu ne loolu jaaduwut na ngeen jaamu seen borom te na ngeen ko si jotal ma ne bàyyi nag moom nga wax ne ñu ngi dellu siwaat ci ruuj ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci ruuj pour takk dundal roxo gi pour nga ruuj takk ci dundal roxo gi dafa laaj ñu liggéey ci jëmm ji. loolu dafa laaj ñu liggéey ci jëmm ji. ñu dundale ci suñu suñu yàlla jox. ñu dundale ci li ñu yàlla jox. moo tax fu yàlla wax. moo tax fépp fu yàlla wax. jihaat. jihaat. na ci seen bakkan ak seen alal. dafay war na ci seen bakkan ak seen alal. mu ñu jihaat ci ñun ñun yàlla. mu ne ñu jihaat ci ñun yàlla. danañ leen jubale yoon wu jëm si ci suñ pay. danañ leen jubale ci yoon wu jëm si ci suñ pay. maa ngi ànd ak ñi yéwénal te maa ngi ànd ak ñi yéwénal nag ñi yéwénal ñooy ñi jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis ñi yéwénal mooy ñi jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis yàlla wax na ne yàlla wax na ne bu ngeen lebalee yàlla bu ngeen lebalee yàlla lebal gu rafet lebal gu rafet mu fulal leen mu fulal leen ko xanaa bon xanaa bu fekkee gëm nañu alxuraan bu fekkee gëm nañu alxuraan lu waaye def lépp lu waaye def ci alalam ci yàlla. ci alalam jëmee ko ci yàlla. mu wóor ko ne yàlla dana ko fulal. mu wóor ko ne lii muy jëf yàlla dana ko dubleel. ci àdduna ak ci àllaaxira. dubleel ko ba fii ci àdduna dubleel ko ba ci àllaaxira. gis nañ ko nag ci janoo. gis nañ ko nag jar ci janoo. képp kuñ ne moo gën a joxe. képp kuñ wax ne moo gën a doon ak joxe képp. moo gën a bari. xam ngeen ne moo gën a bari gis ngeen ñoo xam ne la ñu am. gis ngeen ñoo xam ne la ñu am. faggu teef lott na ci faggu. faggu teef lott na moos ci faggu leen ko. dañuy joxe rek yàlla di leen fulal. ñoom dañuy joxe lañ yor yàlla fulal leen ko indi ko fa mu jugee. bañ am loo bañ am loo. Ah, yonent mu ne sallallahu alayhi wa sallam. yonent wax mu ne sallallahu alayhi wa sallam. jant du fenk. jant du fenk. lu mooy ñaari malaaka ngi ànd ak moom. lu mooy ñaari malaaka ngi ànd ak moom. kenn ngi ci ndeyjooram. kenn ngi ci ndeyjooram. aati munfiqan xalafan yàlla képp ku dundale alalam jox ko lu wuutu. naan yàlla képp ku dundale alalam jox ko kuutal. képp ku kenn kat it man malaaka ma. man malaaka mi di wax ne. ku téye alalam sànkal. yow yàlla képp ku téye alalam sànk ko. aati munfiqan xalafan. aati munfiqan xalafan. aati munfiqan xalafan. ji malaaka mi wax. ji malaaka mi wax. moo tax ba joxe kat. moo tax ba joxe kat. yàlla daf koy wutalal. yàlla daf koy wutalal. wutal ga fay ñëw naa xalaf xalaf xalaf xalaf. dafay ñëw di def xalaf xalaf fa ko. ngir ñaan ak malaaka moomu. ngir ñaan ak malaaka moomu. ah joxal nga xam ne. joxal nag ki nga xam ne. dafay bañ a joxe càkk cànkute. dafay bañ a joxe cànkute. danañ dërëm yi ñaar la rek. nanañ dërëm yi ñaar la. benn baa ngi ci mbagg mi benn baa ngi ci tenqal yi benn baa ngi ci mbagg mi bie ngi ci tenqal yi bi ci tenqal yi yaa ngi joxe rek bi ci mbagg mi ñëw bi ci tenqal yi boo koy joxe bi ci mbagg mi xas bi mu nekkoon te loolu alquran wax nañu ko te loolu alquran wax nañu ko am na benn wali yu boo xam ne am na nag benn wali yu boo xam ne dafa newoon ci àll rek di jaamu yàlla dafa nekkoon ci àll tunga ba di jaamu yàlla xamul dara ci yóbbal nag ci yóbbal waaye toogee ba digg ba cëg jot bu toogee ba digg ba cëg jot rek yàlla wàcceel ko lu mu lekk yàlla dal koy wàcceel lu mu lekk mu lekk mu lekk ca jaamooti yàlla ba waxtu woowu ci ëllëg di jaamooti yàlla ba waxtu woowu ci ëllëg jëmmi bés nag jëmmi bés nag mu génn di faji aajo mu génn nag di faji aajoom gis ab dinaar bu rot mu xor gis benn dinaar boo xam ne dafa rot mu sëgg for ko def ko ci poosam nag toog ba añ jot toog ba jot añ bi daa ñëw ñëw añ bi daa ñëw di ko jógee ci yàlla dikkut mu toog toog mu tooy ñëw mu toog toog di ko nekk añ bi tooy ñëw mu ne yow sama borom mu ne yow sama borom bi mu ne ko alqi maa fil jaybi yaatika maa fil xayb mu ne sànni li ci sa poos bi boo bëggee li ci péeg yàlla mu ne ko sànni li ci sa poos bi nga dëgañ ko ci soo bëggee li ci péeg yàlla bi dikk loolu moo dëggal ne loolu kay moo dëggal ne jaam lu mu joxe jaam lu daf ko koy wutal. yàlla daf ko koy wutalal. yonent na ne. yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam. nit tooñ la nga ëpp ko doole. nit tooñ la nga ëpp ko doole. nga muñ bañ a fayu. nga muñ nag yow. bañ koo fayu. du yokk lu mooy teraanga. du yokk lu mooy teraanga. am képp ku ko mënul waru la. asaka ku amul alal waru la. asaka ku amul alal waru la. ñaar yi nag. yaar yi nag moom. julli juróom weeru koor mu nekk. julli weeru koor mu nekk. bu xas jëlante war na la. bu xas jëlante war na la. dootu la wàcc ba ba nga ñibbi ba mel. te dootu la wàcc mukk ba ku ñàkk ak ko am a jeex. ku ñàkk ak ko am moo ci yemoo. ku asaka wut. ku asaka wut. laa di ndax mënuñoo mën nañoo wax ne. mënuñ laa di na. ku demul makka mënuñ laa di ku demul Makka kenn mënu laa diiŋat. mën nañoo ne dafa am ngan. ndax mën na wax ne boo demee dafa am ngan. waaye julli woor moom ku ko bàyyi. génn waaye julli woor moom ku ko bàyyi. génn nga ci suñu diine wërëb. génn nga ci suñu diine di wërëb. te julli ci lislaam. te julli ci lislaam kat. mi ngi mel ni bopp ci jëmm. mi ngi mel ni bopp ci jëmm. moo gën a tuuti waaye bu dogee dund dootu fa nekk. bopp gën a tuuti ci jëmm. waaye buy dog lay dee. te ñooñ safara. te ñooñ safara. yàlla laaj ñu safara la ñooñu aljanna laaj nañ leen. ñooñu aljanna laaj nañ leen. lu leen yóbbu safara. ne leen yéen lu leen yóbbu nag safara. maa salakakum fi saqar. ana lu leen yóbbu ci safara. ñu ne lam nakku minal musallina. mais dañoo nekkutoon di julli. ñàkk a julli yóbbu nit safara. ñàkk a julli moo yóbbu nit safara. xaraf daal gàttal na ko moom. xaraf daal moom gàttal na wax bi sax. moom jullit. moom dafa wax ne jullit. moom ab jullit daal. xanaa dafa wax ab jullit daal. muslim daal ñoom jullit lañ ko tuddee. muslim daal ñoom. jullit lañ ko tuddee. jullit mooy kuy julli rek. jullit nag ma dalaat mooy kuy julli. jullikat daal moo di jullit ci ñun. jullikat mooy jullit ci ñun. ku bañ a ku bañ a julli. ku bañ a julli nag. rek génn nga suñu diine. génn nga suñu diine. ci jamono ji ñu nekk. ci jamono bii ñu nekk. nga xam ne nit ñi. sàggane nañ diine. nga xam ne nit ñi dañoo sàggane diine. doyloo dund yaram. doyloo dund yaram fàtte gis ñu bëri ñuy askanu ci lislaam. da nga ñu julli. nekk mukk mukk mukk. waaye loolu moom kenn mënu ko doo julli. nekk ci diine lislaam doo julli. loolu du dëgg. ku julli rek génn nga diine lislaam. ku julli daal. génn nga ci diine ji yow. xewut ci suñu réew alhamdulilah. wala xewut ci suñu réew alhamdulilah rabbil alamin. wala bariwul. wala bariwul. waaye boo demee ci yeneen réew. waaye boo demee ci yeneen réew. da nga gis ay jullit yoo xam ne. da nga gis jullit yoo xam ne. suñuy wax ci lislaam. bu ñuy wax ci lislaam. nga defee dañoo war a dul xattaaba yam. nga defee dañoo war a dul xattaaba yam. julli jotee rek ñu bañ a julli. bu julli jotee rek ñu toog bañ a julli. cànk te bu rëy la bu leen sang seytaane sang. cànkute bu rëy la boo xam ne seytaan yi leen ko xel. waaye ñàkk a julli na ci lislaam mënul nekk. waaye ñàkk a julli ñàkk ci lislaam mën da nekk. maa ngi leen di ñaanal yàlla. bàyyi ne ni ñuy ñaanal yàlla. yàlla nangu seen ziyaara. yàlla yàlla nangu seen ziyaara yaara bi. ziyaara. mu ne ziyaara. moom ziyaara ñoo ñoo tolloonte. ziyaara moom ziyaara ñoo tolloonte. ziyaara mooy dooleeku. siyaada nag mooy dolleeku. xaraasin nga muy siyaada ak càng. buñ ko soppalee mën naa nekk ak càng. mu ne buñ ko soppalee mën naa nekk ak càng. yàlla may dolleeku. yal nañu yàlla may dolleeku yaa rabbi. yal nañu yàlla may ak càng. yal nañu yàlla may ak càng yaa rabbi. seen jamono ci àddina ak ci àllaaxira. ci suñ jamono ak ci àddina ak ci àllaaxira yaa rabbi. yal na yàlla barkeel lépp lu mu leen jox. yal yàlla barkeel lépp lu ñu jox yaa rabbi. yàlla barkeel seen i jëmm. yal na yàlla barkeel seen jëmm yaa rabbi. barkeel seen i liggéey. yal na yàlla barkeel seen liggéey yaa rabbi. barkeel seen i njaboot. yal na yàlla barkeel seen njaboot yaa rabbi. barkeel lépp lu yéene la. yal na yàlla barkeel lépp lu mu jëf yaa rabbi. barke rek a mot a sakku. barke rek a mot a sakku. barke rek a takku. ndax barke rek moo di ñu takku. lépp lu mu bari le lu mu bari bari. lépp lu mu bari bari bari. bu ca barke wàccut. bu ca barke wàccut. du dara. du dara. lu tuuti tuuti. loolu nag tuuti tuuti. su ca barke wàccee. su sa barke wàccee. rek loola moo am solo. loola la moo am solo. mu ne nag danañu ci jox misaal. yonent na yàlla ba mbindee yëf yëpp. yonent wax na ne yàlla bi mbindee yëf yëpp. dafa def barke ci mbay ak ci jur bi. dafa def barke ci mbay ak ci jur. mbay. mbay nag moom. ci àddina. ci àddina. réew yi day. réew yi bay. ñoo gën a néew. ñoo gën a néew. réew yiy bay. réew yiy bay. ñi koy bay ñoo gën a néew. ñi koy bay ñoo gën a néew. ñiy bay itam. ñiy bay jamono yi ñuy bay moo gën a néew. jamono ya ñuy bay moo gën a néew ci seen i jamono. masalan fii ci réew. masalan fii nag ci suñu réew mii. ñetti weer rek moo fi nawet. xam ngeen nag ñetti weer. moo fi nawet. bu ñu jotee ci la baykat yi bay. ca la baykat yi bay lépp. su fukk di bay téeméer nga tëdd. su fukk nekkee daan la bay bari téeméer ci kër gi tëdd. ñuy bay itam du bés yëpp la ñuy bay. te ñuy bay kat dawut na bés bu nekk la ñuy bay. xam nga ne liggéeykat yëpp mboolem métier yëpp. xam ngeen ne mboolem liggéeykat yi métier yëpp. dañuy xëy six heures di wàcc midi. fekk ñuy xëy six heures di wàcc midi di gont. di dellu deux heures di wàcc six baykat bi. di gont deux heures di wàcc six heures. gët bu baykat du def loolu xam ngeen ne baykat moom du def loolu du bés yëpp lay bay moom dowul ne bés yëpp lay bay bés yi muy bayit du bay bés bi yëpp bés yi muy bayit du bay bés bi yëpp te ñetti weer rek la matul sulu saatu te ñetti weer rek la matul genn wàlli at mi matul ñetteelu at wi sax mënul ñetteelu at mi bay te loo tiim di ko lekk seetal rek lu mu bay nga ca ba àddina daj ba àddina daj loolu su ci barke wàccutoon du mën a am. loolu bu ci barke wàccutoon du mën a gi itam. jur gi itam. mooy bëy yi ak xar yi. mooy bëy yi ak xar ak nag xaj. xaj. gar. gar. ba ci muus. ba ci muus yi. rabi ak rabi àll yëpp. juróom yi ne ñu jur doom. ñi jur ñoom. juróom benn juróom-ñetti doom la ñuy jurandoo beneen. tey jur nekk juróom-ñetti doom la ñuy kenn du soxla ba rey ci. te xam ngeen ne moos kenn du soxla ba rey xaj mbaa muus. kenn du soxla jaay ci. kenn du soxla jaayi ci ñoom. kenn du dox gis seen gët. te kenn du seen gët. bëy ak xar. ak xar nag. ak nag. ak nag. bët bu set ñoom la ñuy rendi. bët bu set ñoom la rendi. ku soxla ngay jaay. képp ku soxla jaay ci ñoom yàpp woo lekk ci ñoom la jógee yàpp woo lekk ci ñoom la bayee ko soo dox taseeg seen gét te soo dox nag dajeeg seen gét taxutoon barke loolu du ma xam ngeen ne bu taxutoon barke yi fii du mën a tëddee noonu kon barke rek am solo yàlla kon kay yàlla barke rek am solo yàlla ñu yàlla may barke yàlla ñu yàlla may barke yàlla ñu yàlla may barke lépp lu ngeen liggéey yàlla barke lépp lu ñu liggéey yàlla barke lépp lu ñu yàlla may yàlla barke lépp lu ñu yàlla may yàlla barke seeni doom yàlla ñu barke suñuy doom yàlla barke. suñuy ngirtu yàlla barke. suñuy ngirtu yàlla barke. suñ suuf ak suñ ndox yëpp. suñ suuf ak suñ ndox lépp yàlla barke yaa rabbi. suñ gàncax lépp yàlla. suñ gàncax lépp yàlla ko yàlla barkeel. yàlla def suñu réew muy réew yu gën. yàlla yàlla def suñu réew muy ngën ji réew yaa rabbi. yàlla indi xam-xam. yàlla na fi. ñëpp bëgg ak xam-xam moom la ñëpp bëgg. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. baay. El Hadj Abdoulaye Aïdara mii mën a xam na soxla yu nekk ci moom mi ngi koy taat ngir yàlla ak yonent yàlla Muhammad nga fajal ko ko moo ma jox lii na ma jox la ko. nga ne borom bàtt nga dégg nga ne taw xam nga ko. mu alhamdulilah. mbay mbay ne alhamdulilah. ñu ngi sant yàlla. ñu ngi sant yàlla. mu ne mi ngi sant yàlla. di ndokkeel taalibe yi. di ndokkeel taalibe yi. ci daje bii. ci daje bii. nga xam ne yàlla rek moo tax ñu def ko. nga xam ne yàlla rek tax ñu def ko. jëm si wuñu Kaolack. jëm si wuñu Kaolack kat. jëm si wuñu Medina. jëm si wu ñu it Medina. ci yàlla lañ jëm. ci yàlla lañ jëm. dama wax ne. mbay mbay ne dafa wax ne. jublu am na solo ci yëf yi. jublu daal am na solo ci yëf yi. mooy li sëriñ bi wax ci ilm. mooy li Baye wax. yonent yàlla Ibrahima. yonent yàlla Ibrahima. te démb mooy tey. te xam ngeen kenn teg ne démbay tey. dafa ne inni zahibun ila rabbi maa ngi jëm ci sama borom. dafa wax ne maa ngi jëm ci sama borom. ku ne xam na ne Ibrahima xam na ne yàlla nekkul saam. ku nekk xam na ne Ibrahima xam na saam gëm jëmoon yàlla nekkul saam rek. wala duhun ni dafa nekk saam bañ a nekk makka. wala duhun ni yàlla dafa nekk saam nga Ibrahima jëm bañ a nekk makka gi mu jógee. jublu ko rek moo tax mu ne maa ngi jëm ci yàlla. jublu gam jublu rek. te la waxee ne maa ngi jëm ci kon nag ku jëm ci wàlliyu yàlla kon kay ku jëm ci wàlliyu yàlla te xam nga ne ci wàlliyu yàlla nga jëm te yow xam nga xel na ci wàlliyu jëm bon ci yàlla nga jëm kon kay mu njëkk danañ ko mu laaf mu ko waliyullaahi wali xel ci wàlliyu yàlla nga jëm bon ci yàlla nga jëm kon kay yow ci yàlla nga jëm mu laaf mu njëkk danañ koy xasaf mu laafam ñaareel ko mu laaf mu njëkk danañ koy xasaf mu ko waliyullaahi waliyullaahi soo ci jëmee boo ci jëmee dindal baata waliyu ba yaa ngi jëm ci allah dindal dindal baata waliyu ba jëm ci allah kon nag maa ngi leen di ndokkeel kon nag mi ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di wax ne mi ngi leen di wax ne bés yile bés yii jataay yile jotaay yii lu mat di hittewoo mu bëri ci sa dund la lu mat di hittewoo di ko bari ci dund gi la ngëneel dana am ngir barab ndax ngëneel fokk danay xam ngir barab xam ngeen ne julli ñaari rakka ca masjidul haram moo gën julli ko ci gënam kër xam ngeen ne julli ñaari ko ci gënam kër loolu ngëneel la barab baa ko def loolu ngëneel barab baa ko def ngëneel dana am ci melo ngëneel dina yaam ci melo nemmeeku waliyu yàlla nemmeeku waliyu yàlla di borom xam-xam ci yàlla di borom xam-xam ci yàlla di kuutalal yàlla ci suuf di kuutalal yàlla ci kaw suuf liggéey jox ko ca liggéey jox ko ci mu soppandikoo ci yàlla mu soppandikoo la ko ci yàlla bokkut ak jox ko keneen ku koy soppandiku ci bànneex bokkut ak nga jox ko keneen mu di ko soppandikoo ci bànneexam kon boo ngëneel dana aju ci melo kon kay ngëneel dina ci melo. ngëneel dana aju ci saa. ngëneel danay aju ci saa. waxtu wi sëriñ bi nekk ci minbar bi di xutba. waxtu wi bàyyi nekkee ci minbar bi di xutba. di ñaan sa aajo bokkut ak dëkk ba ci sa néeg nga di ko ñaan. di ñaan sa aajo bokkut ak nga toog ci sa néeg di ko ñaanal sa bon ngëneel dana aju ci saa. kon kay ngëneel danay aju ci saa. ngëneel dana aju ci jamono. ngëneel dinay xaaju ci jamono xam ngeen ne topp yàlla ci weeru koor bokkut ak topp yàlla ci baraxlu xam ngeen ne yàlla ci weeru koor bokkut ak topp yàlla ci baraxlu yëpp daje na ci jotaay bi yëpp nag daje na ci jotaay bi alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi leen di xamal ne mu ne mi ngi leen di xamal ne doomu aadama doomu aadama waxtu wi mu bokk waxtu wi mu waxtu wi mu fekkee waxtu wi mu fekkee jamono bi mu fekkee jamono bi mu xarnu bi mu ànd xarnu bi mu ànd lépp lu mu ci defut faat na lépp lu mu ci defut faat na ko lépp lu mu négee ëllëg amaana mu faat lépp lu mu négee ëllëg it amaana mu faat ci moom loo mën tey defal tey rek loo mën tey defal tey boo fiy tudd borom xam-xam boo fiy tudd borom xam-xam ci xarnu bi nga nekk nga koy tudd ci xarnu bii nga nekk ci koy tudd soo fiy tudd so euh, waliyu sooy tudd waliyu sooy tudd ko al mattoo alxuraan sooy tudd ko mattoo alxuraan sooy tudd loo mën a tudd rek sooy tudd lépp loo mën a tudd ci waxtu wi nga nekkee ci xarnu bi nga nekk rek nga ko mën a ci waxtu wi nga nekk ci xarnu bi nga nekk ci nga ko mën a xalee te xarnu bi nga nekk itam te xarnu bi nga nekk itam su fekkee ne bu fekkee ni yàlla dajal naag ka nga xam ne mooy aji mati waxtu wa yàlla dajale naag te nga xam ne mooy aji mati waxtu wa mën ngaa yab ku la man kon yow mën ngaa yab moos ku la man fat nit kuñ dimbale ndax nit ki buñ ko dimbalee. dana yàq ko man fokk mu yàq ki ko man ku gis ci téere ku gis ci téere ku ànd ak wàliyu ku ànd ak wàliyu tarbiyo fanweeri at tarbiyo fanweeri soo ko xam yàlla soo ko xam yàlla genn gone ñu jox ko si kar genn gone rek jaaxal ñu jox ko sikkar mu am ñetti fan àgg ci yàlla mu am ñetti fan àgg ci yàlla yab na kooka waaye kooka ko mën yab na kooka te ñetti weer kat waaye moo ko mën waaye dañ ko dimbale waaye nag moom dañ koo dimbale wuttewuñ ko yëf yi am loolu nag ku am loolu nag nit lam bëgg nit lam bëgg ca la ñuy xamee lam bëgg ca la ñuy xamee lam bëgg nit lam am nit ci lam am ca la ñuy xamee lam bëgg ca la ñu xamee lam bëgg ku mënul lu may mbay ku mënul lu may mbay ku mu wacc toolam di la bayal ku mu wacc toolam di la bayal su ne bëgg naa la su la waxee ne bëgg naa la war nga koo gëm kon war nga koo gëm su fekkee ne su fekkee ni xat ak xat xat ak xat ku ko mën a saxal baax nga ko mën baax nga waaye ku ko mën a def gënoo kenn waaye ku ko mën kenn ku xaman sa xarit ku xaman sa xarit mu fare la fu ne mu fare la fu nekk ci boo xoppee mu jóg boo xoppee mu jóg buñ la jàppee mu jóg la jàppee mu jóg soo jaaxlee mu jóg soo jaaxlee mu jóg ëpp la daraja ëpp la daraja te boo amee soxla muy sa sox boo muy sa ndaw ren ak géwén rek ren ak géwén rek mënu koo jubal mënoo benn bés lu mooy benn bés ma ne benn bés wala benn bés mënoo koo xaaj ci nawet bi mënoo koo xaaj ci nawet bi bayal ko ko bayal ko ko man soo waxee ne dëgg dëggu ngay it gëmu ma mu ne moom boo waxee ne dëggu nga it gëmut koy wax bon nag kon ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñi ngi ci loolu ñi ngi ci loolu dikk fii dikk fii maa ngi leen di ndokkeel mi ngi leen di ndokkeel alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil yàlla day yàlla day nettali nañu ci alxuraan. nettali nañu ci alxuraan. loo xam ne ñun suñ ko seetee sant yàlla. loo xam ne ñun bu ñu ko seetee sant yàlla. yonent yàlla Moussa. yonent yàlla Moussa. dafa wax xalir ne ko. dafa wax xalir ne ko. danaa la topp. dinaa la topp. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal am njub. ndax nga xamal ma. ci li la yàlla xamal am njub. loolu la Moussa wax de. loolu la Moussa wax de. danaa la topp. dinaa la topp. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal. ndax nga xamal ma ci li la yàlla xamal. am njub am njub man day gaaralu ma kenn mu ne moom day gaaralu ma kenn kat waaye xëpp jàngale waaye xëpp jàngale weddi tarbiya weddi tarbiya te ne sëriñ nga te ne sëriñ nga man de loolu bëggoon naa xam nu mu demee bëggoon naa xam lu bëggoon naa xam nu mu demee bëggoon naa xam nu mu demee kon nag kon gannaaw ñun gannaaw ñun yàlla may nañu loolu yàlla may nañu loolu lii ñu wax ci jotaay bi lii ñu wax ci jotaay bi. kenn mënu koo bind ci téere. kenn mënu koo bind ci téere. kenn mënu koo xam. kenn mënu koo xam. te ku ne leer na ci yow. te ku nekk mi ngi leer ci yow. te lim leer leer. te li muy leer leer. ak li wax ji foor foor. ak li wax ji foor foor. ci jàpp xol yi. ci jàpp xol yi. leen. leen. bañ mën a dégg lu bàyyi ko ci yàlla. bañ mën a dégg lu bàyyi ko ci yàlla. ah kooku am na lu ko nit ñi gàddu. ah kooku dëgg dëgg xam na lu ko nit ñi war a gàddu. kooku am na lu ko nit ñi gàddu. kooku dëgg xam na lu ko nit ñi war a gàddu. sëriñ. sëriñ. dafay mën a former. dafay mën a former. former jëmm. former jëmm. ay xale fi yoo xam ne. ay xale fi yoo xam ne. dañ leen a former ci saayir. dañ leen a former ci saayir. barki dem maa ngi wax ak ku dëkk Dakar. barki démb mi ngi wax ak ku dëkk Dakar. muy tudd benn xale naa xanaa misra la jànge muy tudd benn xale toppaa xanaa kooku de moom misra la jànge déedéet fii lañ ko formé rek jee wallaahi wala fii lañ ko formé naka noona naka noona formé nañ ci xol mi xol yi formé na ci xol yi moom bi moom bàyyi. bañ mën a dégg wax ju bàyyi ko ca pay ba. luñ a dégg wax ju bàyyi ko ca pay. loolu lu for la loolu lu for la. loolu lu waaye ndeysaan bi nga xamee ne nit ñi dem nañ be. waaye ndeysaan bi nga xamee ne nit ñi dem nañ be. ba koo wuuteeg bëgg-bëggam rek. ba koo xam ne wuute nga ak lam bëgg. mu daal di mer. mu dal lay mere. loolu moo indi xay wi yëpp. loolu moo di li indi xay wi yëpp. maa ngi leen ndokkeel yéen ñi ngeen xam ne. mi ngi leen di ndokkeel yéen ni nga xam ne. da ngeen a ànd ak sëriñ bi ngi di yàlla. da ngeen a ànd ak bàyyi ngir yàlla bëgg ko ngir yàlla bëgg ko ngir yàlla di ko liggéeyal ngir yàlla di ko liggéeyal ngir yàlla di ko jox seen xalal ngir yàlla di ko jox seen maa ngi leen di gërëm mi leen di gërëm maa ngi leen di ndokkeel mi ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di sax di leen wax ne mi ngi sax daayiman di leen wax ne loolu waxtu wu ne fexe na moom dolleeku loolu waxtu wu ne na ngeen fexe melo woowu dolleeku loolu rek mooy compté de loolu rek kat moo compté ci yéen yonente sallallahu alayhi wa sallam yonente sallallahu alayhi wa sallam te toujours démb mooy tey te toujours kat démbay tey rek. samedi mën naa dikk tey. samedi naa dikk tey. indi leneen lu mooy lu bokkut ak la mu indi woon bu njëkk. indi leneen lu mooy la bokkut ak la indi woon bu njëkk. waaye ba tey samedi la rek. waaye du tere kat samedi yu moom samedi rek la. ña àndoon ak yonent sallallahu alayhi wa sallam. ña àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ba tey ñoo siiw. ba tey ñoo sa. ba tey ñoo siiw. ba tey ñoo siiw. ñoo jëriñoo yonent sallallahu alayhi ñoo jëriñoo it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. duhut kat ñañ doon fab màng sax di leen ko sédd. dohut kat ña nga dañ ngaa fa màng gi di leen ko séddi duwun ni ñoo doon xam-xam ya de doon na ñoo ñoo doon xam-xam yi duwun ni ñoo doon na xilaafa ba de doon na ñoo doon xilaafa ba ña doon indi xaalal ñi di ko xoomalee ñeneen ñoo konte ña doon indi xaalal de ñi di ko woomalee ñeneen ñooñu la ñoo doon ñooñu ñoo doon yéen ñoo ñoo doon yéen ñooñu mooy yéen ñooñu nag mooy yéen maa ngi leen ndokkeel mi ngi leen di ndokkeel sëriñ bi ñu ngi lay gërëm bàyyi bàyyi de bàyyi mbay na ñu ngi lay gërëm man lay ku ma jiite woon mu ne moom day ko jiite woon te jiite wu te jiite woo ko ci yàlla. su ma la waxut dara it dootuma de. su la waxut dara it du la topp. waaye. waane nag. koo jiite ci yàlla. koo jiite ci yàlla. te fexe ba mu xàmmee luy yàlla ak lu yàlla. nga fexe nag lu yàlla ak lu duxut yàlla xammee lu ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla jëm ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla kooka kooka daal yaa ko moom wàll gu nekk dëgg dëgg yaa ko moom nekk dëgg la nag doomu aadama la nag doomu aadama la suñ matoon suñ matoon ni yow ni yow nii kon duñ doxi taalibi kon duñ doxi taalibi waaye daal waane bëgg gi daal du am benn sikk bëgg gi moom benn sikk ni wut bët yi keneen itam bët yi xëpp mënuñoo gis keneen ku duxut yow ñu ngi jëla saaba ya wax nit ñoo nga it te saaba ya waxoon sami naa waat naa ñun daal dégg nañu dikk nañu bu ñu bakkanee yóbbu su fekkee ne ba te nee ñu yóbbu fi yow di jaamu yàlla yu sell di jaamu yàlla yu sell di taalibe yu sell di taalibe yu sell loolu lañ yaakaar loolu lañ yaakaar ñi xam ne loolu lañ gis ci ñoom ñi nga xam ne loolu lañ gis ci ñoom taalibe yi loolu lañ gis ci ñoom taalibe yi loolu lañ gis na yàlla saxalal yal na la yàlla saxalalal yaara te yal la saxalal yal na la yàlla saxal te yal na la yàlla saxalal wax nga ci gàncaxi xol yi wax nga ci gàncaxi xol yi yaay taw bi yow mii nag yaay taw bi yaay gàncax gi yaay gàncax gi. yaa bay. yaay kii bay. yaa góob. yow rek yaa góob. ñun lekk rek lañ farewoo. ñun lekk rek lañ farewoo. te dëgg dëgg loolu mooy dëgg. te dëgg dëgg loolooy dëgg. ku tarbiye wu xàgg ci yàlla. ku tarbiye wu xàgg ci yàlla. ku tarbiye wut xàgg ci yàlla. ku tarbiye wut dara xàgg ci yàlla. téere boo xool bu doo jiwaayul maa ne nga xeeb borom. téere boo xool su doo jiwaayul maa ne rek nga xeeb ci ko def. nay jiiri ne merci. nay jiili yu ne keneen. nay jiili yu. su yeboo di keneen nag. doo gis lu mooy mu wax ci sa dëgg bu njëkk. doo gis lu mooy kooku bu waxee rek te nag sa dëgg bu njëkk yow passé nga foofu. te yow mosulaa dafay doon koor. te yow mosoo dëppee ko sax koor. mosulaa naafi la. mosoo naafi la. loolu du dara. loolu du dara. dara la. dara la kay. yal na la yàlla saxalal. yal na la yàlla saxalal yow mii. la bëggal. ñun ñii liñ la bëggal. ak man li may ni ci sama xol. ak mbay mbay mii li mu yéene ci xolam. yal na ma ci yàlla sédd rek. yal ko ci yàlla sédd. maa képp ku ma ko sédd. yal na yàlla àggale sa liggéey. yal na yàlla àggale sa na yàlla jox la lépp loo mébét yal na la yàlla jox lépp loo mébét yaa rabbi te yàlla bu ñu ci kenn xëppale te yàlla bu ñu ci kenn xëppale yaa rabbi yàlla bul dañ di xamuwaay yàlla bul dañ mukk di xamuwaay yàlla bu ci kenn xëppale taalibe yi yàlla bu ci kenn xëppale taalibe yi yàlla buñ buñ bul dañ di rawwaay yàlla boo dañ di rawukaay baay yàlla lañ bokk ci ñay rawale yàlla lañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy rawale yàlla bul dañ di jëgguwaay yàlla boo dañ di jëgguwaay yan nañuy jëgal nit ñi ci yow yan nañuy jëgal nit ñi ci yow mii yan na ngay xamukaay yal na ngay xamukaay yan nañu xam bay xamal ñeneen yal nañ xam bay xamal ñeneen ci yow yan na ngay rawukaay yal na ngay rawukaay yan nañu raw bay rawal ñeneen yal nañu raw ci yow tey rawal ñeneen ci yan na ngay jëggukaay yal na ngay jëggukaay yan nañ jëggal ñeneen yal nañ jëggal ñeneen lépp lu la waay xëyee lépp lu la waay xëy na yan na yàlla jëflante moom ca loola yal na yàlla jëflante moom ca loola yan na yàlla matal sa bëgg-bëgg ci lislaam yal na yàlla matal sa bëgg-bëgg ci diine lislaam taalibe yi taalibe yi maa ngi leen di sant mi ngi leen di sant ngeen dolli seen itte ngeen dolli itte yi dolli liggéey bi dolli liggéey yi liggéey bi liggéey bi mat naa dolli mat naa dolli itte ji itte ji mat naa dolli mat naa dolli ma ne wax doyatuñu wax doyatut. doyul ñu ci ab taalibe. doyul ñu ci taalibe. doyul ñu ci ab gouverneur. doyul ñu ci gouverneur. doyul ñu ci ab ministère. doyul ñu ci ministère. doyul ñu ci ab député. doyul ñu ci député. doyul ñu ci commandant. doyul ñu ci commandant. wax lu am. wax lu am. ak wax ko amal rek. ak wax loo xam ne day amal rek. waaye leneen neexuñ. waaye leneen neexuñ. dugguñ ci loola itam. dugguñ ci loola it. loolu laa leen di yëgal. loolu la leen di yëgal. ñu ngi leen di balu àq. ñu ngi leen di balu àq. te di leen ñaanal. te di leen ñaanal. ñaanal leen ma. ñaanal leen ko. ma doo taalibe te bu ma àdduna yóbbu te bu ko àdduna yóbbu maa a xew nag lu mën a xew nag yàlla bëgg la bëgg su ma bëggee leneen lu ma yàlla su bëggee leneen lu ma yàlla nag neexuma neexut rek dafa doon doomu aadama rek rek taalibe yi def na benn leetar boo xam ne bàyyi leen ko bind Ibrahim Mahmoud mii dana leen ko jàngal léegi. mu ne gannaaw loolu def na liggéey boo xam ne mi ngi ñu koy sant ndem neex na leen bu ëllëgee ñu dajale ko suuf fii ci buntu jumaa ji. suuf soo xam ne dana mottali li des ci liggéey bi neex na leen kay. jumaa ji. mu ne jumaa ji. ñoo ko fi bokkal sos ñu ne yéen. ñoo ko fi bokkal sos ñu ne neen. ñu ne yéen. ñu ne yéen. da ngaa si fii mu agsi. kenn du ma sa xalaat dimbali ñu ci. kenn du ma sa xalaat dimbali ñu ci. gouvernement bii fi nekk léegi. gouvernement bii fi nekk léegi. dafa nañ ci ndimbal. defal nañ ñu ci ndimbal. lebal nañu. lebal nañ ñu. xam ne war naa mottali genn wala ñu des ci liggéey bi. loo xam ne genn wala ñu des ci liggéey bi. li ci des bor boobu man gàddu naa ko fay. li ci des bor boobu na ko moom dana ko fay. li li ci des nag yéen yéen war. li ci des nag yéen war. ñun rek ko doon def léegi am nañ ci ndimbal. ñun rek ko doon def alhamdulilah léegi am nañ ci ndimbal. maa ngi koy jox itam ay ay entrepreneur yu bees. ñu ngi koy jox ak entrepreneur yu bees. waaye bëgg naa ñu dajale leen suuf soo xam ne dana doy liggéey bi yëpp. waaye bëgg nañu dajale leen suuf soo xam ne dana doy liggéey bi yëpp. xeer. xeer. yàlla may nañu ko ca Taïba. yàlla may nañu ko ca Taïba. jënd naa ñaari camion. jënd naa ñaari camion. yoo xam ne lépp lu soxla ci xeet lañ soxla ñu ngi. kon. kon nag. li ñu gouvernement bi lebal. li ñu gouvernement bi lebal. ñu boole ko suñu ñaq. ñu boole ko suñu ñëpp. bi lebal mën naa ñu ñu liggéey bi def ci liggéey bi. li ñu gouvernement bi lebal li defoo li bi. li ci des ñun nañ ko liggéeyal suñu li ci des nag la. ndax suñu liggéey la. bopp bi nag mooy suuf si daal na tolloo tabaxam mu ne ëllëg daal suuf si ñuy jël jant sooyee te tolloo dogoon daal ñu dolli ci diba diweer ji. mu ne bu jant bi sooyee te jant bi te jant bi tollu wut ak teraan gi dana ci dolli diba si ne jayit bi. neex na leen. bàyyi bi ndax neex ma ne liggéeyal sëriñ. bàyyi bi liggéeyal sëriñ. sakkaa ci ci yàlla. ku ko xeeb. ku ko xeeb. daal jégguloo julli. daal jéggoo julli yow. bu fekkee julli du dara lu may ay yëngatu. bu fekkee julli du dara lu may ay yëngatu. di yéegal jaam ci yàlla. di yéegal jaam bi ci yàlla. ku xeeb liggéeyal yàlla. kon kay ku xeeb liggéeyal yàlla. kon déggu la yow de kon déggoo julli. maa ne ba ñu tabax jàkka ji ca Madina. mu ne ba ñu tabax jàkka ji ca Madina Nawara. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon yenu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon yenu. Aboubacar daf doon daf doon yenu. ibnu Xattaab doon yenu. Omar ibnu Xattaab daf doon yenu. Usmaan ibnu Affaan di yenu. Usmaan ibnu Affaan daf doon yenu. Ali ibnu Abi Taalib di yenu. Ali ibnu Abi Taalib daf doon yenu. Faatimatu bintu Rasuul di yenu. Faatimatu bintu Rasuul di yenu. Aysatu bintu Siddiq di yenu. Aysatu bintu Siddiq di yenu. Xafsatu bintu Omar di yenu. Xafsatu bintu Omar di yenu. kon nag kenn weesuwut enu ci liggéeyam jàkk. kon kay kenn weesuwut fenn ci liggéeyam jàkk. xanaa ku dul jaamu yàlla rek. xanaa koo xam ne génn nga ci njaam ak yàlla. su dee foor ñee ñu gën a foor. su foor rek ba ñoo ñoo gën a foor ñëpp. su mag ñee mag gën a mag ñëpp. xeeb liggéeyal yàlla. kon dégguloo julli. yow de kon maanaam ba ñu tabax jàkka ji ca Madina. mu ne ba ñu tabax jàkka ji ca Madinatu Munawwara. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon yenu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf doon yenu. Aboubacar daf doon yenu. Aboubacar Sadiq daf doon yenu. Omar ibn Xataab daf doon yenu. Omar ibn Xataab daf doon yenu. Ousmane ibn Affan di yenu. Ousmane ibn Affan daf doon yenu. Abi Taalib di yenu. Ali ibn Abi Taalib daf doon yenu. Fatimatu bintu Rasul di yenu. Fatimatu bintu Rasul di yenu. Aysatu bintu Siddiq di yenu. Aysatu bintu Sadiq di yenu. Xafsatu bintu Omar di yenu. Xafsatu bintu Omar di yenu. kon nag kenn weesuwut enu ci liggéeyam jàkk. kon kay kenn weesuwut fenn ci liggéeyam jàkk. xanaa ku dul jaamu yàlla rek. xanaa koo xam ne génn nga ci njaam ak yàlla. su dee foor ñee ñu gën a foor. su dee foor rek ba ñoo ñoo gën a foor ñëpp. su dee mag ñee mag ñëpp. su dee mag ñoo ñoo gën a mag ñëpp. su dee jigéen ñi gën a tedd jigéen yi àddina ko. su dee jigéen. ñooñu ñu leen tudd ñoo gën a tedd ci mboolem jigéen ñi àddina. waaw ñun ñëpp na ñenu. bàyyi ne bu subaa ñun ñëpp na ñenu. ci soxla ci suuf daal. ñun soxla ci suuf daal. benn tubaab dana fi ñëw altine na fi fekk jël bu ko yem te bu ko fi oto yi. yal na yàlla fayante ak yéen nag. yal na yàlla fayante ak ñun nag. yéen a ngi fi naan la sallallahu alayhi wa sallam. yéen a ngi fi wax ne la sallallahu alayhi wa sallam. tabax si jàkka lu toll nii gàmbab petax. ku tabax si jàkka lu toll nii gàmbab petax. gàmbab tipirip mooy picc mi gën a tuuti. gàmbab tipirip mooy picc mi gën a tuuti. yàlla tabaxal la néeg fa moom ci aljanna. yàlla tabaxal la néeg fa moom ci aljanna. néeg fa moom. néeg fa moom nag ci aljanna. ci xel janna. du neex ci xel janna rek de. dawul neex rek kat ci xel janna déglu wax bi bu baax. neex fa moom jaal. neex fa moom la la wax. soo bëggee ci xel janna. soo bëggee xam neex fa moom jaal janna na muy neexee nag. soo bëggee xam neex fa moom jaal janna ni muy neexee. seetal rek. seetal rek. waxtu bi nga xamee ne sa xol sell na ba dara ñëw ci lu ma yàlla. waxtu bi sa xol bi sellee ba dara nekku ci lu ma yàlla. te nga ne fii ci àddina te nga nekk nag fii ci àddina seetal ne boobu ni mu neexee seetal ne boobu ni mu neexee yow ba mu nekkee fa yàlla ba mu nekkee fa yàlla te ci àddina te ci àddina kon nag néeg fa moom ci aljanna kon kay néeg fa moom ci aljanna ku ne xam ne ne neex na ba dee yàlla may néeg fa moom ci aljanna yàlla yàlla may néeg fa moom ci aljanna waaye kenn ñàkk xam ay gaali yu bari. waaye bàyyi mu ne bu kenn nga taxam gaali yu bari ci joor bi ñu joor fii ëllëg. yu bari ci joor bi ñu joor fii ëllëg. xam naa ne joor bi moom dana xam nañ ko bëggee. xam na ne joor bi moom ni mu ko bëggee noonu lay xamee. waaye bu kenn nangu. ñu joor ko te bokk na ci bi ne dang te bokkoo ci ñi ko joor. bés yi dañuy wéy rek. ndax bés yi ñoom ñu ngi wéy rek. at yi dañuy wéy rek. xaj yi dañuy wéy rek. lépp loo ci faggu nag mu jëm ci yàlla. lépp loo ci faggu mu jëm ci yàlla. loolu la ci ñeexal. looloo la ci ñeexal. lu mooy loolu rek perte la. lu mooy loolu perte la ci yow. ci tukki lañ nekk jëmaguñ fañ dëkk. ci tukki lañ ne jëmaguñ fañ dëkk. di jula. kuy tukki nag. di jula. di jula. di am bénéfice wala muy am perte. di am bénéfice. bu muy àgg fa mu ba balay xàjjee fa nga jëm. waaye ñiy dajale suuf si ëllëg daal du doon du nekk perte ci yéen. waaye liy dajale suuf si ëllëg du doon mukk lay defee perte ci tukki bi. Ibrahima Diop ñoo jàngalee tam. Ibrahima Diop ñoo jàngalee tam. bala si am ñoo xam ne xalam ñu xalaat rek. kon Ibrahima leen bind leetar boobu pour sotti seen jameetu ansaar ak diin. kon Ibrahima leen bind leetar boobu pour bëgg ñu soppali jameetu ansaar ak diin. loolu mooy lettre bi munoon na ko ci ci loxo ñi nayoo sos li muy wax waaye bàyyi bind ko ci loxoom ñu tapé ko ci machine ci këyitam mu signé ko tamponné ko toog ñëpp toog ñu jàng ko ci kanamam mooy dox layu képp ku bugg a ëllëg ci mbir mi loolu la ci jublu nee na mi ngi sant yàlla gannaaw bu mu santee ci bu gaaw gàtt noonu nee na lii bayaan la déclaration la lu muy siiwal la di ko waxee mbooleem soppe yi ak taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon di doxal mbooloo suñ mbootaay gi ñu naan jamiyatu ansaari diin ku ko ci xamul mooy mbooloo ma woon ku ko ci xamul mooy daayira ba woon ci kër maam ci xamul mooy daayira ba toogoon kër Kébé mooy jël turu ansaaru diin moo nekk ci biir nit ñi moom la bàyyi di santaane ci moom lii nee na góor ak jigéen gannaaw bu leen nuyoo xormaa leen ñaanal yëpp yàlla faj seeni soxla su jubal seeni xol nee na yéen soppe yi tur yu neex lañu woowee ndax nit ak sopp ñooy ànd fu mu jëm ñu jëm ci ñoom ñëpp maa sakku ci yéen ngeen yaatal seen mbooloo moomu ñuy ooyee ansaaru diin ansaaru diin mooy ñi nga xam ne ñoo féetewoo ñoom dimbale yàlla ci dimbale diine nee na na ngeen na ngeen na ngeen ëf na ngeen fuuf ci biir jamiya boobu lu koy dekkil mu nekk dara lu dund di yëngu di dox di jëriñ loolu ku ko dégg xam ne wax dëgg liñ daan def am na solo waaye bàyyi lu gën a am solo la bugg moo tax mu ne nañ ci ëf roxo bu koy dundal mu ne mooy ngeen nose ko beneen nose boo xam ne bu sew lay doon bu aw ci yoon nga xam ne du ngeen ci sàgganee dara lu mu ndaw ndaw ni ñuy notee mbooloo rëy yi dox fi ne ci àddina bi nee na ba nga xam ne ku xam rekk ñaata nit ñoo bokk ci ansaaru diin rek dal xam ñaata nit ñooy taalibe bi bàyyi ko wax ba nga xam nee na benn benn bi benn laa wax nee bu mag wala bu ndaw góor wala jigéen du ci des mukk lu mooy askanu na adhéré na ci jamiya boobu amee carte boo xam ne turu jamiya ba ak chiaaru jamiya ba moo ci nekk chiaar ba bàyyi nee na mooy ñun ñëpp ñuy wax ne nahnu ansaarullah chiaar euh, def naa mooy dëgg mbooloo mu ne am nañ loo xam ne buñ ko waxee moom la ñuy xamante loolu mooy seen woy mu ne ñun ñëpp nag képp ku bokk insigne bi ngay takk lépp lu ñu am ëllëg buy tampon ak lu ñuy doxal ñu ngi ciy bind nahnu ansaarullahi nahnu ansaarullahi buñ ko waxee fu mu rànkewul ci mbooloo mi ku fi nekk jàngkatu alxuraan firikatu alxuraan wala yàggkati déglu alxuraan ga mooy ba nga xamee ne Isa ibnu Maryama yàlla yónni na ko boobu moo amee woon yëf yi mu xool ñëpp ne leen man ansaariya ila allah wax ko xawaari yu ne ñu ne ko nahnu ansaarullah ñun ñoo jóg pour takkaayu ànd ak yow dimbale yàlla dimbale yàlla mooy tax taxawal diine ji bàyyi nee na loolu muy suñ shiar ñun ñëpp nañuy wax ne nahnu ansaarullah jamiyat ansaar diin seen shiar ëllëg mooy nahnu ansaarullah responsabilité la maanaam yéen bu diis la bu rëy rëy nag ndax wax ko te defoo ko amul njëriñ hmm. lépp luñ koy defee xam nañ ko ndax liñ jël fii te yàgg ko fee jël képp ku ko xas jël loo defut yow la neex nee na loolu boo gisee mu santaane ko mooy mujaaratan maa muqtadayaati al asri al xaadir dafay ànd ak yi nga xam ne jamono ji teew moom la laaj ci mbir mu ne nga tëral ko fa war a tëdd ndax lu nekk di dox te du am coono jamono ju nekk am na yum laaj pas-pas yi du ñu soppeeku mukk waaye jëfandiku yi ni ñuy jëfandikoo pour def li pas-pas ci laaj moom rek la nit ñu am solo ñuy faral di soppi léegi-léegi ndax mun a ànd ak jamono ji nee na nag mi ngi mi ngi tàkku mi ngi ñuy xam naa lu mu ñu wax daañu ko def ne lim ñu sant nañ ko tëralee nii nee na dëkk bu nekk bu dee dëkk bu mag na am benn euh, shubatu maanaam benn benn branche am mbooloo mun nañ ko tuddee sax bu ñu waxee bu fa nekkal section jërëjëf section bu fa nekkal ansaaru diin wala lu ëpp benn section nee na dëkk bu ndaw bu nekk nag village bu sori ak bu mag xaas yi aw daaniya bu sori ak bu bu jege yëpp ci yam nañu fa ut moom itam benn euh, <coughs> section bu jamiyatu ansaari diin nee na nag section bu ci nekk ci dëkk bu mag wala bu ndaw déglu leen bu baax nañu am buñ ko xeeb nañ am benn bureau boo xam ne dañu naan kii mooy njiit bi président bi kii moo ci topp di ko dimbale su fi nekkul muy def lim daan def kii luñ ciy bind di ko takk moo koy bind kii moo koy dimbale su sonnee wala bu fi nekkul kii moom lañuy dénk lépp luñ ci dajale ci xaalis kii moo koy uutu wala moo koy dimbale lu bureau ndaw ndaw lu dëkk ndaw ndaw bu dee ñaari dëkk ñaari kër sax nee na nañ fa def bureau boobu nee na nag boo xamee ne dëkk bu ci nekk ci façon bu gaaw doxal nañ loolu ñooñu ñëpp nag ku ci nekk na nga yónni ay nit ci bés ba nga xam ne danañ ko wax yi buñ ci eggee ñu daje daje bu mag nag dal di loo xam ne bàyyam ko tuddee ci xalimbaam hay atunu uliya hay'atun ulya mooy nañ ko tuddee conseil supérieur mbooloo moo xam ne moo fare kaw nag yu ndaw ndawaan yooyu yëpp ñu doon dajale mbooloo moom nag moo nekk ca kaw nag coiffé ko tiim ko amee ko nee na mbooloo moom nag dafay de tëb na mu ne mu ne ni mu bëgg ñu sosee mu ne masalan ci kaw la ku mel ni sang yi ñuy wax El Hadj Ousmane te fi mu nekk nii mooy président Jamiyatou Ansaaru Din ku ñuy wax euh, député Ibrahima Thiam ku ñuy wax Alioune Seck xam ngeen ko fi ñu ngi nee na man la falifahum ak képp koo xam ne ni ñoom nga demee mina saabiqiina al awwaliina ci gaa ñi nga xam ne bu yàgg lañ jóg waaye ko wax nee na ñooñu ñooy jiite kaw na nee bu ñëpp dajee nag formé benn kii bu mag nag <coughs> bàyyi nee na daal mi ngi sàkku euh, président wu lu mag loola ak secrétaire ba jóge ci dëkk bii lu tax ndax ñi fi nekk ñëpp tawar ko doxal gis na ne danañ ko mën a féetewoo guddeeg bëccëg parce que duñu xëy ci fonction duñu ci gont nee na noonu la def nag ci dëkk bu nekk nee na mbooloo moomu bu ñu dajee bureau bu mag boobu ñuy tànn nee na lépp lu aju ci biiram soppe yi ci mbiram maslaa ñoom ñoo ci amee baat bu koy nee na nag mu ngi sàkku at mu jot mbooloo yooyu yëpp yebal seeni délégué déglu leen bu baax de ñëpp daje fañ wax ne fa ñuy daje def fa congrès la wax muktamar seet at mi passé ñun soppe yi ñun taalibe yi lan lañ ci defagum luñ fi def ci dimbalante luñ fi def ci mbiram njàng luñ fi def ci mbiram euh, mbiram jokko bitim réew ak biiram réew ci mbiram lislaam dong luñ fi def ci taxawal lu luñ fi def ci ci fecc ay lëj-lëj ñu fi def ci jubale nit ñoo xam ne dañu ŋaayowoon luñ fi def ci suñu warigal ci réew mi lu ci yàqu lu ci baax lu koy gën a yaatal ñu daje seet ko ba mu pare ñu ne lii la ñuy defaat féeg déwén mu ne buñ ko jógee falaat bureau bu mag bañ faloon wala ñu beesal ña ci nekkoon dëkk bu ndaw bu dellu itam falaat wala nga beesal ña yoon lii la bàyyi wax nee na nag luñ ci jublu nee na buñ koy gàttal daan mooy gën a yombal liggéeyal diini ji ci nose ko ku nekk jàpp foo jàpp ñu puus mu dem ci tasaare xam-xam tasaare xam-xam mooy ne nag di jéem a tabax ay jàngu nit ñu nekk kenn du am lay boo buggee jàng gis ku la jàngal te féetewoo ko te jàngale ji métier euh, di tabax nee na ay jàkk gox bu nekk buñ bëggee jàkk ñu xam nuñ cee dimbalante fii ci bitim réew ak biiram réew dégg nga nee na ak oote jëme ci lislaam ci yu bari wasila yu bari lañu di ootee jëm ci lislaam yàgg na ñoo wax ñiy oote ci lislaam naka ñuy def nee na ak dimbalante jullit ñi nekk ci mbooleem goxi àddina bi su ko bàyyi waxee am na am na lu diis lu muy peese fii ndax moom mi toog gannaaw lii nekk fii ci réew mi ak li ngeen xam ci Nigéria ak gànnaag réew yi ci Afrique yëpp ba fanweeri réewu jullit ak juróom-ñaar daje daaw ca Bagdad def congrès boo xam ne mbooloo muñ sosoon boobu ak léegi jéggi na fanweeri bañ dajee di gëstu euh, ay bés seet lañ daan def ak lu ñuy def defi bay soxlaa président mu taxutoo la gu rus góor gu baax nga ko jiite woon bu yàgg ba tey tey màggat xam nañ ni ñuy def waaye nag bañ mënta seppi loola ñu seet seet seet fekk bàyyi ngi fii ci kaw la ñu ne daal lañ ko def daal kon président bi ba bàyyi nekk président wu mboola moomu fanweeri euh, fanweeri nguuri jullit ak juróom-ñaar bokk hmm. chaise baa nga ca Karachi président baa nga ca Beyrouth moom mi ngi fii lépp lu ci aju ci Afrique noire moom lañ koy laaj su ko waxee am na lu diis lu mu ndax ndaxte ba jullit ñëpp dajee daaw ca Makka xaw ma ñaata gi lañu waaye bari nañ lool penku xarfu ndax aj la woon ba ñu dajee seet seet seet lu ñuy def dañu créé lu ñuy wax rabitatul alamin yi buum gi war a takkee mboolem jullit ñi lu mu yàgg-yàgg ba ñu mujj sos seen benn ligue boo xam ne ñëpp ciy bokk dañ seet seet fekk bàyyi nga ca Nigéria gannaaw ajee ñu ne daal nañ ko boole ci euh, fukki nit ak juróom benn ñi nga xam ne lépp lu ñu doxal ci alamul islam yi ci biir rabita bi moom rek mooy dox daaw la fekkee daje ba bañ aje ba pare lañ fa liggéey yëpp wax dëgg yàlla boo ci dindee point yu tuuti te rapport ba mu joxe woon ci lañu ko génnee def ko muy ay xaraaraat ay résolution ay la ñuy doxal su ko waxee dana feesee lu diis boo waxee nañu dimbalanteeg addina bi ndaxte